ñu ngi woon ba léegi ci qissatu ghazwati bani qurayza muy nettali xare banu qurayza min al yahuud ci jotaay bi ñu weesu walillaahi alxamdu wal minna a gisoon nañ tarjama seydina dixyatu bnu xalifa al kalbiyu radiyallahu taala anhu wa ardaa mi nga xam ne keroog bi yonent bi aleyhi salaatu yebalee saxaaba yi radiyallahu ngir ñu jiitu ko fi nga xam ne mooy diyaari bani qurayza neleen leen laa yusalliyanna axadakum axadakum al-asra illaa bi bani qurayza ne leen bu kenn ci yéen daldi julli li nga xam ne mooy tàkkusaan lu dul ci waa banu qurayza saxaaba yi radiyallahu mu jiitaloon seydina ali asadullahi alxaalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu ardaa joxoon ko raaya ji ñoom ñu jiitu moom alayhi salaatu wassalaam mu daldi génn après ñoom bi ñu demee comme ni mu ne woon ci riwaay imaam ibn isxaaq bi nga xam ne moom lañ gisoon te defoon nañ taxriiju xadiis yi yépp walillaahi alxamdu wal minna mu ne woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi romb bi mu génnee di dem bi nafarin min asxaabihi bi sawrayn qabla an yasila ila bani qurayda fa qaala hal marra bikum ahad qaalu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam qad marra bina dihyatu bna xalifata alkalbi ala baglatin ila axiri alxadiis uh, mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog bi mu génnee di dem laata muy agsi banu Qurayza ci mu romb am mbooloo ci bërëb bu ñu naan as-Sawrayn jege lool medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu fekk ay mbooloo yu toog ci seeni tooguwaay comme ni ñu ko gisa woon ci riwaaye imaam al bayhaqi raxmatullaahi aley mu ne leen ndax amul ku leen romb ñu ne ah kay yow ndaw yàlla li dixya ibn xalifa di romb nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam diñ ko waxee lool décrire leen bax gi mu toogoon di barkel gi mu waroon goo xam ne deg na ci teg gu weex goo xam ne am na dogu diibaaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen daalika jibrilu bu'itha ila bani qurayza yuzalzilu bihim xusunahum wa yaqdhifu ar-ru'ba fi qulubihim yonent leen déet kooku du Dihya kooku du Dihya waaye kooku mooy Seydina Jibril la suñu boroom moo ko yónni ilaa Bani Qurayza ci waa Banu Qurayza ngir mu rëng-rëngee seen tata yi daldi sànni ci seen xol yi li nga xam ne mooy tiitaange kooku lañu yemoon ci paragraphe boobu moo taxoon tudd buñ tudd Seydina Dihya ibn Khalifa moo tax jataay bii ñu génn yépp moom lañ defoon tarjamaam moom seydina Dihya ibn Xalifa radiyallahu anhu ardaa tey ñu war a continuer insha allah fi ñu yemoon ah, ñu ngi yemoon kon foofu noonu léegi ñu ne woon lan moo ci tegu ginnaaw loolu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an fàttalikul riwaaya biñ gisoon keroog te ñu ne la woon dinañu ko àggale muy riwaaya Seydina bi mu doon nettali ci Seydina Ali ibn Abi Taalib bi mu ne moom la jiital jox ko raaya gi nit ñi njëkkante mbir yi ñu daldi gaaw dem mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib daldi dox ba ni muy dajeek ba ni muy jege min alxusuuni samica minha maqaalatan qabixa li rasulillah fa rajaca xata laqiya rasul allahi sala allahu aleyhi wasallama bi tariq bi muñ génnee ba jege ci tataay banu qurayda yi dégg waa banu qurayda di wax lu ñaaw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu def demi-tour moom seydina ali radiyallahu anhu mu def demi-tour daldi wax yonent bi aleyhi salaat ba dajeeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu dajeeg moom mu ne ko yaa rasuulallah laa aleyka an laa tadnu min haa'ulaa'i al-axaabiis mu bi muy turne dajeeg yonent mi alayhi salaatu salaam ci yoon wi di ñëw mu ne ko yow ndawu yàlla li waru la ngay jege mooy jarul ngay jege ci gaa yu yées yi gaa yu bon yii di waa Banu Qurayza bu fa jege jarul ngay agsi man ngaa dëpp rek nga bàyyi ñun ñu lijjanti mbiri yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko lima ne ko lu tax nga ma ma dëpp bu ma leen jege azunnuka sami'ta minhum li adha yaakaar naa ne dangaa dégg ci ñoom ñu may wax lu ñaaw du loolu seydna ali ne ko naam ya rasuulallah ne ko aha kay loolu laa dégg moo tax ma wax la wax jii ma la wax ne jege ci axaabiis yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko law ra'awnii lam yaqulu min dhalika shay'a bi nga xamante ne nii ci la wax loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko loolu dañ koy wax ndax gisuñu ma waaye law ra'awnii bu ñu ma gisoon lam yaqulu min dhalika shay'an li nga dégg ci lu ñaaw ñu ma koy wax yépp bu boobaa duñu ko ñemee wax dañ maa gisula tax ñuy wax kon loolu la imaam ibn Isxaaq ci riwaayam boobu nga xam ne imaam at-Tabari it indi na ko ci tafsiram mu jaar ci riwaay imaam ibn Isxaaq mu jëla ko ci imaam az-Zuhri na ko noon imaam al-Haakim soloon na ko comme liñ la waxoon ci yoon bi mooy xadis bañ gisoon mooy xadis al-Umari bi nga xam ne mu ngi ko jële woon ci frère am di Ubaydillah ibn Umar mu jëla ko ci al-Qaasim ibn Muhammad an sayyidatina Aïsha binti siddiq radiyallahu taala an jami anil jami ah imaam ibn Isaaq nag daal di ci riwaayam bi mu ne bi say yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxee Seydina Ali loolu mu ne fa lamma danaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min xusunihim mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee nag ba jege seen tata yi ñoom waa banu Qurayza min al yahuud ñoom ñi doon wax lu ñaaw mu daldi leen wax ak ñoom wax ca kaw ñu ngi dégg nekk ci seen tata yi di bënkërise wu mu ne leen yaa ixwatal qira yaa ixwaanal qirada hal axzaakumullah wa anzala bikum niqmata qaalu yaa abal qaasim maa kunta jahula ah yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ca kaw ne leen hee yéen ixwaanal qirada yéen mbokk mooy mbokk golo yi comme lii seen maam ya lañ defoon suñu boroom sopp leen ay golo lool la leen di fàttale ne leen yéen ñi nga xam ne yéen lañ defoon lool seeni maam déglu leen hal axzaakumullah ndax buur yàlla daal na leen gàcceel wa anzala bikum niqmata mu daldi sotti ci seen kaw wàcce ci seen kaw am mbugalam ndax loolu jot ngeen ko xam ngeen ne fii ngeen doon mujj seen caay-caay gi ngeen newe ci dëkk bi yépp ak li ngeen fi def yépp hal axzaakumullah ndax buur yàlla daal dina leen gàcceel aywa tontu leen waaye lam yajibu shay'an xaalu ñu ne liñ wax daal ñu ne ko yaa abal qaasim hé yow abal qaasim ñuy wax dañuy tëb maa kunta jahoola ma soo nekk koo xamante ne ni ku xamul dara nga koo xam ne dangaa ignorant ah xam nga ñu bu baax sa wax yi ngay wax xamal ne maa kunta jahoola yow abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam yonent bi salaam bokkoon na ci niñ ko dàkkante la bi abul qaasim abul qaasim allahu huwa al-mu'ti wa ana al wa ana abul qaasim kama qaala alayhi salaatu wassalaam dëgg la am na doom ju tuddoon al-qaasim ibn sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaye tamit abul qaasim mooy bàyyi ñiy séddale ndax moom alayhi salaatu wassalaam waxoon na buur yàlla de mooy joxe man maay kiy séddale te man maay abul qaasim ñu ne ko kon yaa abal qaasim maa kunta jahula ah imaam ibn isxaaq ba léegi raxmatullah alayhi muy continuer mu ne mu ne waxaasarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xamsan wa ishriina layla xatta jahadahum alxisaar wa qadafa allahu fi quluubihim ar-ru'b mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, daldi leen ñëw daldi teg li nga xam ne mooy siège bi daldi leen assiégé ñaata fan mu ne xamsan wa ishrina layla vingt-cinq jours la leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam assiégé loolu mooy li nga xam ne moom la imaam ibni isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi yi loolu la wax waaye ah loolu boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañoo wuute ñaata ah, ñaata fan la xisaar bi li nga xam ne mooy liñ leen siège bi ci la durée waaye li gën a dëgër insha mooy waxu imaam ibn Isxaaq bi lu tax ndax imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullaahi alayhi daf koo solo tudd ne moom it vingt-cinq jours lañ leen xisaar ci riwaaya boo xam ne ñafa ne ñoom dañuy ay góor la ñoo xam ne dañuy sukkandikoo ci ñoom te ci imaam al ibn kathir bi mu ko ndee ci al bidaaya wa nihaaya mu ne hàdda xadiisu isnaaduhu jayyid mu ne wa hàdda xadiis te xadiis bii di imaam bu imaam ahmad bii inda musnade isnaaduhu càllaleem bu baax la waaye imaam at-Tabari soloo na ci taarixam ah ci sanad boo xam ne bu xasan la mu ne ci sanad boobu mu ne durée bi leen yonent bi aleyhi salaatu salaam wër assiégé entre un mois la ak vingt-cinq guddi ah waa ahlu siyari wal maghazi ñoom comme li imaam Ibn Isxaaq wax li ëpp ci ñoom loolu lañu wax ne vingt-cinq guddi la kanta imaam Muusa ibn Uqba moom inda al Bayhaqi comme ni riwaayam ne ci sax ci sunanu imaam al raxmatullaahi alayhi kii te imaam alxaafiz ibn xajar bokk imaam alxaafiz ibn xajar moo ko tudd ci Fathul Baari ne imaam Muusaa ibn Uqba moom dane bid'a ashara layla la mooy treize jàpp dix guddi waaye li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy liñ la wax muy waxu imaam ibn Isxaaq ak li ëpp ci waa jum ci jumhuuru ahli siyar wal maghaazi te imaam bi sanad boo xam ne góor ña nekk ca càllale wi dañuy sukkandikoo ci seeni wax kon lool mooy durée bi nga xamante ne nii moom la leen assiégé imaam ibn isxaaq ne xatta jahadahum alqisa alxisaar wa qadafa fi qulubihim ar noonu lañu nekke sonn lool ñu ndar kepp leen ay fani fani fan lu jege weer ba nag mbir mi dem ba léegi mënatuñoo tenir ndax kat seen provision yaa ngi jeex te nag mënuñoo dëkk ci lii ba mbir mi sonal leen lool buur yàlla daal di sànni ci seen xol yi li nga xam ne mooy ak tiitaange ah te loolu loolu imaam alxaafiz ibn xajar wax moo ne tamit comme ni mu ko waxoon sànq noonu la moo ne ci riwaay imaam al bayhaqi bi nekk ci euh, bu inda bi mu jële ci imaam muusa ibn uqba ndax dane fa xaasarahum boo demee ci euh, almaghazi euh, dalailu nubuwa foofu imaam muusa ibn uqba bu imaam al bayhaqi dane fa xaasarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi kataa'ib bi kataa'ibil muslimiina bid'a ashara layla yonent bi alayhi salaatu wa leen ndar ci ay fo ay ak ay contingent armé boo xam ne ci jullit ñi bid'a ashara layla lu jàpp tiri jàpp dix guddi léegi nag waa bi demee noonu waa waa Banu Qurayza ñoom seen biir nu fa mbir ya doon dem ci seen biir ana lan lañ lan lan lañ faroon doxale ah <coughs> loolu lañu imaam ibn Isxaaq waaye na ko noonu imaam Muusa ibn Uqba ci riwaaya bi ñu la tuddal léegi nii indal Bayhaqi fi Dalaa'il an-Nubuwwa buñ jëlee riwaaya imaam Ibn Isxaaq bi mu ne waqad kaana Huyay ibn Akhtab daxala ma'a bani Qurayza fi hisnihim hiina raja'at anhum Quraysh wa Ghatafaan wafaa'an li Ka'b ibn Asad bimaa kaana 'aahadahu 'alayhi imaam ibn isxaaq mu ne kàntaa côté waa banu qurayza mu ne waqad kaana huyay ibn akhtab an-nadari mu ne biñ leen di ndar nda embargo noonu nag di leen di leen assiégé boobu biñ leen di assiégé bokk na ci ña newoon foofu ca waa banu nadir waa banu qurayza ci nga xam ne mooy huyay ibn akhtab fakrish Huyay alladi kaana huwa sababa haadihi al-ghazwa ay ghazwatu bani ghazwatu al-ahzaab aw al-khandaq Huyay mi nga xam ne moo sooke woon xare xandaq bi ndax mission diplomatique am bu mu doon dox di wër ci pays arabe yi Quraysh ak ñooñu ñépp ngir convaincre leen ngir ñu dal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Huyay moomu bul fàtte boo fàttale ko moo digoon sangu Banu Nadir di Ka'b ibn keroog bi fexee ba convaincre Quraysh convaincre Ghatafan ñëw ci banu Nadir banu Qurayza min al-yahuud ci seen bokk yooyu Medina fexe leen convaincre sangu waa banu Qurayza di Ka'b ibn Asad dana ko woon waaye yow gis nga Huyay duma nangu def lii lu dul ne nga jox ma ahdun inda Allah ahdun nga jël ahd pacte min Allah ci buur yàlla la in rajaat qurayshun wa ghatafana ne ko nag danga may jox pacte bu leer këne boo quraysh ak ghatafan dëppee te defuñu li nga xamante ne moom lañ waxoon walam yusibu muhammadan an adxula ma'aka fi xisnika xatta yusibani ma asaabak këne bu Quraysh ak dëppee te massacre gi ñu waxoon massacre Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam l'islam bi mu jeex defuñu ko dangay jël pacte laa wax il faut a'tani ahdan min Allah wa mithaqan sama dig sa digganteek sa borom nga koy def këne bu boobaa bu ñu delloo di nga diggoog man ci sama forteresse bii ci Banu Qurayza ba lu ma dal daal lay dal ndax lu ñu soo ko sómbewoon ñoo koy naanandoo bu neexee ñu bu naqaree ñu na fàttale ko loolu loolu nag moo tax bi waa Quraysh dëppee ñibbi te defuñ loolu ndax desakoor yu am te gis nañ ne waa Banu Qurayza defuñ dara Huyay ibn Akh almujrimu shaqiy daxala maa bani qurayza fi xisnihim mu dëgg ñoom lu tax wafaan li Ka'b ibn Asad bi ma kaana ahadu alay ngir matal kóllëre li mu waxante woon ak Ka'b ibn Asad di sanguwaa Banu Qurayza léegi nag ñu ne fa ñoom ñépp Huyay daala leen rax moom ci Banu Nadir la bokk te nee moom wafaa u da koo def wafaa an li Ka'b ibn Asad bu dee ne ñii ñooy respecté ñii nga xam ne alxubasa almujrimun yi ñooy respecté seen parole lan lan la jullit war a def waaye àddina ko wëlbat trahison yépp ci jullit ñi lay jóge presque ku la ci wax dara daanaka wax ja du dëgg loolu moom loolu moom kaarisa la catastrophe la boo xamante ne nii na'ishuhu jami'an moom la ñuy dund na'ishuha jami'an fi hadhihi al-qurun ci siècle yi moom lañuy ñuy dund ayna al-wafa waay ana ana ana matal kóllëre waay xuyay moom ne dugg ànd ak ñoom ngir matal loolu léegi nag mu ne fa lamma ayqanu bi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ghayra munsarifin anhum hatta yunaajizahum qaala Ka'b ibn Asad lahum mu ne nag bi nga xamante ne nii waa Banu Qurayza ci lay gis ne bon yonent bi alayhi salaatu salaam kii yonent bi alayhi salaatu salaam du bàyyi ah, du ñibbi de fekk laalewuñu ak ñun ba fekk laalewul ak ñun ba jële fi ndax foogoon nañ ne xisaar gi du yàgg foogoon nañ ne siège bi du yàgg moo yaa abal qaasim ma kunta jahula mooy day wax rek mbir mi commencé yàgg nag ñu xam ne ah kii de fawul bi mu demee noonu nag ci la seen sang bi daal di wax di Ka'b ibn Asad wax leen ñoom mbooloom al min bani Qurayza ne leen yaa ma'shara yahuuda qad nazala bikum min al ma taraw wa inni 'aaridun 'alaykum khilaalan thalaatha fa xudu ayyuha shi'tum ayyaha shi'tum qaala wa maa hiya ci la leen seen sang bi biñ demee nag ba wax dëgg yàlla mbir mi sonal na leen ñu xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam abul qaasim mii kat dafa dogu aleyhi salaatu wassalaam daldi ñuy déjjati comme ni ñu ko bëgge woon démb keroog bi fi gaa yi newee démboo njaay bi fi waa Quraysh Ghatafan ne seen sang bi ne leen yaa ma'shara yahuda yéen lee mbooloom sama mbokku juif yi qad nazala bikum min al amri ma taraw ne leen wàcc na ci seen kaw ci mbir mu tar li ngeen gis yéen ñépp mooy lii ñu dal muy siège bi ñu nekk dans un isolement total boo xam ne mënatuñoo génn mënatuñoo approvisionné wu te tamit mënatuñoo liggéey te nag génn deer gis ngeen de li nga xam ne moo wàcc suñu kaw mu ne leen nag wa inni aaridun alaykum xilaalan salaasa mu ne leen man nag dama leen di proposer trois affaires ñetti mbir en tant que seen chef laa leen di proposer yéenay xool nag fa xudu ayyaha shittu seet leen bu leen ci neex ci proposition yii ma leen bëgg a proposer ngeen xool ci bu leen neex ngeen def qaalu wa ma hiya ñu ne ko yaa Ka'b yaa sayyidana ana lan mooy sa proposition yooyu di ñett waxal ñu dégg qaala mu ne leen bi ci njëkk mooy nutaabi'u hadha ar-rajul wa nusaddiquhu fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal wa annahu lalladhi tajidunahu fi kitaabikum fata'minuna ala dimaa'ikum wa amwaalikum wa abnaa'ikum wa nisaa'ikum mu ne leen bi njëkk ngoog mu ne leen mooy ñu topp góor gii di Abul Qaasim alayhi salaatu wassalaam nañu ko topp wa nusaddiquhu ñu daldi koy dëggal ci li muy woote fa wallaahi maa ngi waat man Ka'b ibn na laqad tabayyana lakum annahu la nabiyyun mursal xawma lan de waaye wat naa ci yàlla ne ni mu ma leere man la leen leere yéen que ne moom de yonent la boo xam ne suñu boroom moo ko yónni loolu moom leen ni ma leere la leen leere tamit ma wax fa wallaahi waat naa ko ci yàlla te wa annahu lalladhi tajidunahu fi kitaabikum te moom mii wat naa ne moom lañu tru moom ngeen di fekk ci seen téere yi di tawraat boo leen ko fa ta'manuuna ala dimaa'ikum wa amwaalikum wa abnaa'ikum wa nisaa'ikum bu ñu ko defee gëm ko dugg ci diineem ji dëggal ko ndax moom la suñu téere yi doon ñox te leer nañu yonent bu yàlla yónni la bu ko defee ñu suñu deret yi nja suñu deret yi daal di ñoŋ ñu nekk ci sécurité suñuy alal yii dootuñ ci tiit dara ñu nekk ci sécurité suñu doom yi dootuñ am dara luñ ciy ragal ñu nekk ci sécurité waaye suñu jigéen ñeek suñu soxna yi dootuñ am dara luñ ci ragal ñu nekk ci sécurité loolu mooy première proposition ana lañ ko tontu bu mu waxee loolu moom Ka'b ibn Asad qaalu ñu ne ko laa nufaariqu xukma at-tawraati abada wala nastabdila bihi ghayra ñu ne ko way yow Ka'b lu la dal laa nufaariqu du ñu tàqale ko du bàyyi du ñu tàqale ko mukk xukma tawraati abadan li nga xam ne moom la suñu téere bi da tawraat daldi àttee jamais ñu ñu ñu daldi bàyyi tawraat di tàqale ko moom jamais a àtte tawraat duñ ko baax wala nastabdila bi ghayra te duñu bàyyi tawraat di jàpp leneen daway al na nekk alxuraan ñun téere boobu doy nañu duñu ko échanger ak leneen dara léegi kon mooy première proposition ñoom rejeté nañu ko léegi nag mu ne leen fa ida abaytum alayya haade fa halumma fal naqtul abnaana wa nisaana thumma naxruju ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi radiyallahu anhum rijaalan muslitina suyuuf lam natruka waraana thiqlan hatta yahkuma allahu baynana wa bayna muhammadin fa in nahlik nahlik walam natruk waraana naslan nakhsha alay wa in nadhar la amri lanajidanna nisaa wal abnaa mu ne leen comme que ngeen ma proposition bu njëkk bi jàpp leen beneen bi ndax ñett laa leen wax beneen baa ngi di ñaareel bi kon nag li ma leen di proposer mooy ñëw leen ñu rey suñu doom yi ak suñu soxna yi ñépp nañ leen rey buñ leen reyee léegi nag ñun ñu génn ci Seydina Muhammad ni jàmmarloog moom ci xeer boo xeex boo xam ne xare boo xame ça sera inoubliable kenn dootu ko fàtteeti ci ci taarix moom ñu song ko song mu tar ak saxaabaam yi radiyallahu anhu de dox nag ak suñuy tànk bot ci li nga xamante ne mooy suñu jaas yi du ñu bàyyi ndax lan ba bu ko defee du ñu bàyyi suñu ginnaaw kenn koo xamante ne nii moo ñuy diisal wala koo xam ne ku ñuy tiit naan xare bi liy tax doo sori ci xare bi te naan waaye te est-ce que jar na may sonn ndax eh, sama doom ya ma bàyyi sama ginnaaw déedéet nañ leen fexe rey leen ñoom ñépp buñ leen reyee bu ko defee ñun dinañu mën a dem ba jeex ci xare bi te ñu bàyyi lenn suñu ginnaaw lu ñuy diisal ak loo xam ne dañ fay nekk naan mbir mi de moom dina doy waar de mbir mi dina doy waar de bu ko defee loolu lépp duñu ci fekk dem ci ba jeex ndax amuñu dara lu ñu perdre lu ñuy ragal suñu ginnaaw du ñu bàyyi njaboot du ñu bàyyi dara boo ñoo xam ne moom lañuy tiit suñu ginnaaw léegi bu ñu rayee <clears throat> léegi nag buñ defee loolu leen na yam soit ñu dem ñu alak ñu mooy ñu gañu fa in nahlik nahlik buñ ñu buñ ñu bu ñuy alku alku ñun ñëpp mooy ñu mbugal ñun ñëpp ñu deewandoo benn yoon duñu bàyyi bu boobaa suñuy xel dina tranquille bu ñuy dee ndax xam nañ ne amul kenn ci suñ njaboot ginnaaw bu ñuy jàpp di ko def jaam ëllëg wala di ko rey bu dee nag ñun ñoo gañe wat naa ci yàlla ne jigéen ñi duñu jeex ak doom yi loolu mën nañu koo amaat ndax bu ñu gañee dañuy gën a am doole mën a utaat amaat ay soxna feneen am ay doom yoo xamante ni dañ koy am loolu mooy deuxième proposition sangu Banu Qurayza xaalu gaa yi ne ko naqtulu haa'ulaa'i al-masaakin famaa xayrul 'ayshi ba'dahum gaa yi ne ko mais Kamb yow mais Kamb lu la dal yow lee nar ñun ñu rey miskin yi loo bëgg ñi nga xam ne ces pauvres gens suñu doom yi nga xam ne ay innocents lañ defuñu dara ak suñu jigéen ñi defuñu dara ñu daal di leen rey quoi fenn lañ ko doon def man de fama ñun de xamuñu fama xayrul ayshi ba'dahum waaye ñun buñ leen reyee ñii ñii nga wax suñu doom yeeg suñu jigéen ñeeg ñooñu buñ leen reyee waaye ban ngëneel ban mbaax ban yiw moo amati ci dund gi di vivre après ñoom amatul. kon ñu dàq deuxième proposition bi. qaala mu ne leen muy troisième fa in abaytum alayya haadihi fa inna laylata laylatu sabt wa innahu asaa an yakuna muhammad an yakuna muhammadun wa asxaabuhu qad aamanuuna fiiha fanzilu la'allanaa nusiibu min muhammadin wa asxaabihi ghurra qaalu nufsidu sabtana aleyna ila axiri ma qaalu mu ne leen bu nga meen ma bañalee loolu bu mujj baa ngi guddi gii ñu nekk mooy guddi samedi mu ne te amaana seydinaa muhammad alayhi salaatu salaam ak saxaabaami radiyallahu anhum ñu xam guddi googu nekk suñu jouru fête de semaine muy sabaat bi ñu xool ci loolu daal di jàmmal bàyyi ñu relâcher tuuti mooy lan mooy ñoom ñu relâcher jàpp ne de toute façon yeneen jours yi yi ñuy waajale mooy euh, si assiégé nañ leen mais bi waajal ndax boo assiégé nit man na jekki xool ay embuscade yum la def ngir daal di briser li nga xam ne mooy mooy mooy siège mu ne nag tey la samedi guddi samedi amaana ñoom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam ak saxaaba mi radiyallahu anhum relâché nañ tuuti ndax dañ naan ah lii de jarul ñuy ñuy am vigilance bu bari ndax juif yi bu dee samedi duñ ci def dara mu ne amaana de loolu bàyyee relâché wu nañ tuuti. jàpp na ñoom ci ñun jàmm rek liñ fa mën a jële ndax samedi la tey mooy duñu def dara duñu xeex léegi nag li ma leen di proposer man Ka'b ibn Asad yéen waa Banu la mooy fan fanzilu nañu wàcc ci suñu tata yi ñu nekk suñu forteresse yi nañu génn ci samedi bi fa la la'allana nusibu bu ko defee amaana ñu daal di am benn coup mettre benn coup boo xamante ne bu saf lay doon Seydina Muhammad porté ko ko ak ki nga xam ne mooy saxaaba mi radiyallahu anhum am ci ñoom benn occasion boo xam ne moom lañuy ñuy ndax am naa instant bii relâché wu nañ ndax foog nañ ne bi ñu ci def dara bu ko defee ñu songu leen song boo xam ne dañ leen di massacrer bu ko defee nag ñu mën a briser siège loolu laa leen di proposer te booy ñetteel bi mooy bu mujj bi gaay na ko nufsidu sabtana na yow loo bëgg ñu daldi yàq suñu samedi bi nga xam yi ñi ci tere yépp nga bëgg waxatuma la dara xeex nga bëgg ñu xeex bésu samedi wa nuxdisu fiihi ma lam yuxdas man kaana mam man kaana man min kaana qablana illaa ma man qad aalim mu ne ko ñu daldi fiy sos def ci samedi yow loo bëgg ñu yàq suñu samedi def ci bés boobu maa lam yaxdus maa lam yuxdis man kaana qablana illa man qad alim loo xam ne amul kenn ci ñu ci ñu ñu jiitu woon ci juif yi ci suñu maam yi koo xam ne mas ngaa yàq samedi mooy daal di koy genre profanation jour boobu jouru fête bu bu bu bu bi jour bii nga xam nañ ci tere yooyu yëpp nga ñëw def ko ci jour boobu yow dangaa bëgg ñu def loolu te kenn su koo def lu ñu ñi ñu jiitoon lunul ñi nga xam ne ginuñu la koo xam muy ña nga xam ne ñoo doon napp bésu samedi di muus muuslu suñu boroom ne leen kóonuu xiradatan xaasi it te ñoom la nekk leen ay golo yoo xamante ne yu perte ngeen yu suufe ngara ñooñu la leen yonent mi alayhi salaatu salaam doon fàttali léegi bi mu agsee ne leen yaa ixwaanal xirada hal axzaakumullah wa anzala bikum niqmata ñu ne kambum naa asad sa proposition yi yëpp benn ci baaxul bii nga mujj waxit duñ ko nangu ndax samedi bés la boo xam ne bu sell la ci ñun dañ ñi ciy tere yi nga ñuy digal yépp duñu loolu mënuñu koo def kenn masu koo def ci suñu maam yi lu dul ñi nga xam te bañ ko defee xam nga leen fa lañ ci jële woon kon nag ñun du ñun ñooy reproduire la même chose ah Ah, mu xam ne nag kon nag gaa yi daal mbir maa ngoog ñii daal nanguwuñ ci mbir yi dara dara dara dara dara dara mu bàyyee leen ak seeni mbir xam ne nag ah man de mënatuma ci dara lii laa xamoon proposition yi laa am nangu ngeen ci benn man moom lii amatuma leen lu ma ci wax imaam ibn Isaaq ne mooy ci riwaayam bi mu jëlee la waxoon mu ne summa innahum ba'athu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an ilayna aba lubaaba ibn abdil munzir axaa bani amr ibn awf wa kaanu xulafaa al aws li nastashirahu fi amrina fa arsalahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilayhim mu ne bi mbir yi demee nii nag Ka'b ibn Asad wax na lim manoon proposé na lim xamoon gaa kenn d'accordu ci benn bi mbir yi taree lool nag so ñu daldi mujj ñoom waa Banu Qurayza yooyu yónnee ndaw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ndaw li ne ko boo demee nee ko mu daldi ñuy yónnee ki nga xam ne mooy Abu Lubaaba ibn abdil mundir di bashir ibn abdil mundir te gisoon nañ tarjamaam lu jiitu walillaahi alhamdu wal minna ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dañoo bëgg nga yónnee ñu suñu mbokk moomu di abu lubaaba bashir ibn abdil mundir nekkoon mbokk waa bani amr ibn awf te ñoom ay alliés lañu woon ñoom yahuudu banu qurayza yooyu allié lañu woon ci ñi nga xam ne ñooy waa aw du tribu de la le clan des Aws min al min ahlil madina min ahli Yasrib lu tax nga bëgg ñu ñu ñu lañu bëgg ñu mu mu yónnee leen ñu ne li nastashiru fi amrina dañoo bëgg nga yónnee ñu kenn ci sa saxaaba yi te di suñu allié bi Abu Lubaba bu ko defee ñu daal di koy discuter ak moom weccante ak moom xalaat ci lii embargo bii siège bii nga ñu teg lan lañ ciy doxale yeneen ci ma bi ndaw li ñuy wax ko lool mu woolu Abu Lubaaba ne ko sa ñii sa mbokk mooy sa kii allié yii di Banu Qurayza ñii ñu assiégé ñoo fi yónni diw dafa dañoo bëgg ñoom dañoo bëgg nga dem ngir ñu waxtaan ak yow léegi yonent ma lay ne ko man ngaa dem mu ne falammaa ra'awhu qaama ilayhi rijaalu wa jahasha ilayhi nisaa'u wa sibyaanu yabkuuna fi wajhi fa raqqa lahum naka lañu ko gis rek naka la agsi moom Abu Lubaaba dugg ci waa Banu Qurayza góor yi waa Banu Qurayza yi ñoom Kaab ibn Asad ak kilifa yépp daldi jóg jigéen ñi xale yi daldi koy jub ñoom ñépp ñuy jooy jigéen ñi xale yi di jooy loolu nag buñ gisee lool loolu daldi koy touché fa raqa dhalika alayhi fa raqa lahum loolu daal mu daal loolu daal moom Abu Lubaaba mu daal leen am ñeewante ci ñoom waqaalu bi mu ñu ne ko waqaalu lahu ñu ne ko yaa Aba Lubaaba ñu ne ko yow Abu Lubaaba atara an nanzila ala xukmi Muhammadin ne ko dañ laa woolu ngir laaj la est gis nga këne li gën ci ñun mooy ñu wàcc ci li nga xamante ni mooy ci àtteeb Seydina Muhammad mooy daal ñu daal di rendre nangu rendre comme que dañoo assiégé boobu ba léegi ñuy tenir ñu yëkkati suñuy loxo ñun ñépp génn daldi xaar li muy àtte ci suñu kaw ñu daldi jël lu mu àtte rek mooy noonu ci suñu kaw qaala Abu Lubaaba ne ne radiyallahu anhu na'am ne leen waawoo ngeen wàcc ci àtteem lool laa leen di digal wa ashaara bi yadihi ila halqihi innahu dhabh nee na mu ne leen waaw daldi jël loxoom ah daldi def benn signe ci put gi ne leen bu ngeen wàcc ci ci euh, atteeb Seydina Muhammad mooy lii mooy da leen de yépp lay rey lii def loxo bi benn signe ci put gi ne loolu lañ leen di def léegi qaala mu ne qaala abu lubaaba fa wallahi maa zaalat qadamaaya min makaanihima xatta caraftu anni qad xuntu allaha wa rasuulahu summa intalaqa abu lubaaba ala wajhihi wa lam ya'ti rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam xatta irtabata fi lmasjidi ilaa camudin min camudihi naka la wax loolu nee na man daal damaa wax loolu samay tànk buujewul fi ma taxaw ci laa xame ne war naa yàlla war naa yeneen ci ma lay saar saam mooy divulguer naa li nga xamante ni mooy seen secret ci ay noon yoo xam ne dañ leen a ndax loolu man naa tax gaa yi ne nag kon nañ jël suñuy ngànnaay yi ñu man daldi xeex ba dee comme comme dee rek lañuy mujje léegi nag li mu def mu daldi di génn comme ni mu nee ci riwaay imaam Muusa ibn Uqba bi mu waat ne du dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mukk te tamit dootul taxawati ci waa Banu Qurayza suuf sii di suufu Banu Qurayza dootu fi ñëw suuf soo xam ne dafay mooy woon yàlla moom kay yàlla tere mu fiy ñëwati mu waat ne dootul ñëwati fii nii li nga xamante ne nii mooy fu suufu banu qurayza moo tax kon ci riwaay imaam al muusa ibn uqba bi ci imaam al bayhaqi mu ne wallahi laa anzuru fi waji rasulillah hatta uhditha lillahi tawbatan nasuha ya'lamuha allahu min nafsi mu ne maa ngi wàcc yàlla ne duma dellu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amatuma possibilité manuma xool xarkan mu yonent ma lay saar saam lu dul ma daldi tuub ci buur yàlla tuub ngir buur yàlla tuub ju sell sell boo xam ne buur yàlla dina xam man Abu Lubaaba ci sama xol ko ne tuub jooju sell na ci man bon léegi kon nu mu def kon demul delluwul ci yonent ma lay ne dafa dem ci jàkkaar gi xatta irtabat xatta irtabata fi lmasjidi ila amudin min amudi mu daal dem takk boppam ci benn poto ci poto yi nga xam ne ñoo nekk ci jàkkaay Medina ni ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi mu ne wa qaala laa abrahu makaani haadaa hattaa yatuubu alayya mimma sana'tu mu yeew boppam ci benn poto ci jàkkaay yonent bi ne maa ngi waat ci yàlla duma deñ fii nii di yeewu nekk fii ñu takk sama bopp duma fi bouger fekk buur yàlla nanguluma sama tuub ci li nga xamante ne moom laa def mooy divulguer secret yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ay noonam ba pare mu daldi waat ne an laa ataa bani qurayda abadan wala ara baladin xontu llaha wa rasulahu fiihi abada mu waat ne jël naa pacte ci sama borom ne dootuma sama tànk dootuma ko teg ca këru waa Banu Qurayza ya te bëggatuma buur yàlla di ma gis ci dëkk boo xam ne dama faa wore yàlla dama faa wore yonentam mukk alayhi salaatu wassalaam kon loolu la ki nga xamante ne ni Abu Lubaaba daal di def bi mu demee imaam ibn Hisham raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne ah wa anzala allahu taala fi abu lubaaba fiima qaala sufyaan ibn uyayna an ismaayil ibn abi xaalid an abdillaahi ibn abi qataada yaa ayyuha alladina aamanu laa taxuunu allaha wa rasul wa taxuunu amaanaatikum wa antum taalamuun imaam ibn hisham raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne suñu boroom daldi wàcce ci abu lubaaba ak lii mu def nii keroog ci li nga xam ne ci kaw li imaam sufyaan ibn uyayna daldi wax jële ko ci ismail ibn abi xaalid mu jële ko ci abdullah ibn abi qataada radiyallahu taala an il jamii mu ne suñu boroom daldi wàcce saaru aaya 27 ci suuratul anfaal ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi gëm yàlla laa taxuunu llaha bu leen war buur yàlla war rasuula ak gi nga xam ne mooy ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam tay yëgu ngi xam leen ne bi ngeen di foog ne da ngeen di trahir di daal di wor yàlla ak yonentam wa taxuunu amaanaatikum seen pacte yi ngeen jëlool moom ngeen nekk di trahir wa antum te yéen ta'lamuuna xam ngeen loolu ndax an nasiixa in addiinu an nasiixa liman lillaahi wa rasuuli ila axiril xadiis kon mooy buur yàlla kóllëre bi nga xam ne moo dox diggante jullit bi ak boroomam bi dox digganteem ak ndawam bi ak jullit ñi ak nit ñi ñoom ñépp loolu jullit bi da ko war di doxal à cent pour cent waaw walla mastataalum ci man di man kon mu ne bu leen di wor yàlla ak yonentam alayhi salaatu wasalaam te xamu ngeen na bu ngeen koy def ki ngeen di wor mooy seen pacte yi ak seen kóllëre ya ngeen do ya doxoon seen digganteek ñoom te xam ngeen loolu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi muy continue mu ne fa lamma balaga rasulullah fa lamma balaga rasulallah sallallahu wa kaana qad istabta'ahu qaala amaa innahu law jaa'anii lastaghfartu lahu fa amaa id qaala fa amaa id qaala id qad fa'ala maa fa'ala famaa ana billadhii atliquhu min makaanihi hattaa yatuuba Allahu alayhi ah mu ne bi nga xam ne nag ci la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di yéege loolu abu baaba daal di def ndax dafa toog toog gisu ko moo tax ci riwaa imaam muusa ibn Uqba bi mu laajte ñu ne ko lu lubaaba de dem na mu ngi ca jàkka ja daal di takk boppam wax na daal li muy wax ñu nettali ko li nga xam ne moom la wax sànq yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne ah moom de bu ma dikkaloon de lastaghfartu laahu la laaha la la bu ma dikkaloon de ñëw direct fii wax ma niñ deme ma ñaanal ko njéggal léegi borom bi subhaanahu wa te xam na ne ñaanuk njéggalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maqbulun ghayru mardud inda rabbihi azza wa jal subhaanahu wa xam nañ ne ñaanu njéggalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa boroomam lu ñuy nangu la du lu ñuy delloo mu ne bu dikkoon direct ci man de ah fas mooy loolu la suñu boroom waxoon ne bu ñu defoon dara ñëw dikkal la nga ñaanal leen jéggal hmm? buur yàlla dinañ trouver buur yàlla jéggal leen hmm? loolu la waaye nag yonent naa saab ne comme que nag def na lim def yeewi boppam wax li mu wax a ah, du man ne maay koy tekki ji fa mu takk boppam lu dul buur yàlla daldi koy daldi nangu tuubam tuubam bu ko yàlla nangoo daal waaye comme que loolu la jël pacte ak boroomam ah man nag manuma man alayhi salaatu wassalaam lu dul seetaan ko bàyyi ko ci loolu ah. kon kii ne imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi tudd na mu ne Abu Lubaaba dafa jàll dafa àggale li jëm ci wàllu Abu Lubaaba mais bu ko àggalee mooy li mu koy àggalee mooy après guerre bi la xew après issue guerre bi xam naa ñun loolu dañuy bàyyi ba li nga xamante ne mooy fin bi buñ paree ñu daldi di xool bu ñuy waaj a jeexal waa Abu Lubaaba moom Seydina Abu Lubaaba radiyallahu anhu mu mujjee ak fa mu yeewoon boppam ana la mujjee loolu insha allah bu ñu ko gis ndax bu ñu foofu lay gën a approprié amaana insha allah gën a ko tudd ko leen waaye imaam Ibn Sa'd tudd waaye ngir tamit mu nekk succession ci mbir yi nga xam ne nit ki du fàtte mu xam lii nii la deme ak fii la mujje mbiru abu sayyidina abu lubaaba léegi bu jeex mu door a jàll ci leneen moom imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi wa kullu kilal wajhayni saxiix boo ci jaarale noonu rek su waa nga bàyyi ba fee ba ndax foofu ci succession événement yi noonu la waaye bu dee bii mooy mu teel ko wax bu ko defee ñu xam ne nii la mujje mu door a jàll ci leneen imaam kon ibn Ishaq ñun dañuy bàyyi ba ba mujj ko daldi xool sooru sëy na Abu Lubaab bu mbir yi jeexee ah imaam ibn Ishaq ne keroog am na ci waa Banu Qurayza ñoo xamante ne nii ñu ne woon ci seen biir ñoo xam ne keroog lañu tuub te ñooñu gisoon nañ ko ci riwaaya bële bu imaam Muusa ibn Uqba ba ñuy wax naan gaa yi ba ñuy gisee Huyay ibn Akhtab ba mu ñëwee di leen gis naan leen ee eh, ngir di di convaincre Ka'b ibn Asad ngir mu dagg accord yi ñuy wax waa banu Sa'ya gisoon nañ ne ñoom dañ ne woon ah bu ngeen defee lool ñun moom génn nañ ñooñu la imaam Ibn Ishaq ne ñoom daldi na ñoom tuub nañu keroog. mu ne wa xaraja fi tilka layla Amr ibn Su'da al-Quradi imaam Ibn Ishaq kon mu ne keroog guddi googu Amr ibn Su'da al-Quradi daldi génn. mu ne fa marra bi xarasi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa alayhi muhammadu ibn maslama tilka layla mu ne daal bi tare noon ci la kenn ku bokk ci waa banu Qurayza ku ñuy waa Amr ibn Su'da al-Quradi daal di génn jóge ci tatay seen mbokk yi daal ñëw ba romb ci garde yi nga xam ne mooy armée bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam garde yi ñu doon garde ci guddi googu te ki leen jiite woon di seydinaa Muhammad ibn Maslama moom jot nañu gis tarjamaam walillaahi alhamdu wal minna mu ne bi nga xam ne ci la ko gis ci la ne moom seydinaa Muhammad ibn Maslama daal gis benn silhouette ci lëndëm gi muy ñëw mu ne ko man hada kii kumu mu ne ko ana amr ibn su'da mu ne ko man la amr di doomi su'da mu ne wa kaana mu def mise en opposition wa kaana amrun qad aba an yadxula ma'a bani qurayza fi ghadrihim bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qaala laa aghdiru bi muhammadin abadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag bi mu ko man la Amr ibn Su'da te Amr ibn Su'da mii dafa fekkoon mu jiitaloon lu baax mooy lan mooy keroog bi waa Banu Qurayza naan dañuy dagg accord ak Yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane leen man moom def leen lu leen neex mais man lool duma ci ànd yéenay samay mbokk ci yéen laa bokk waaye accord yi ñu lié woon ngeen bëgg koo dagg ndax kan Huyay ibn Akhtab nii man moom duma ci dugg wor googu duma ci dugg duma wor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jamais looloo tax nag bi Muhammad ibn Maslama yégée ne moom la mu ne allahumma la tahrimni iqaalata asaraati al kiram thumma xalla sabila mu ne allahumma ee eh, sama boroom bu ma xañ mukk daldi mooy jéggale eh, daldi bàyyi daldi jéllale may koo xamante ne def na luñ ko war a mbugale mais quand mooy ndax yéeféer gi nekk lool mais mu bàyyi ne naa bàyyi yàlla yàlla na bu ma ndax kii lu jëf lu baax lim defoon mu bokk ci ñu tedd ñi tedd ay jikko jëfalin ba accord yi doxoon seen diggante yonent ma saa saa malgré gëmu ko mu ne quand du ko trahir mu ne buur yàlla na man Muhammad ibn Maslama yàlla na bu ma boo ma xañ ñu mel noonu seeni seeni euh, euh, euh, seeni rëcc rëcc ma ciy gëmm bàyyi nga tax seen seenu teddaange waaw mooy nit koo xam ne yoreel na la bor nga bàyyil ko ko dañ naan iqaala daal di koy jéggal wala nga wàññil ko ci lu bari ginnaaw gi mu reconnaître ko lu baax lim defoon summa xallaa sabila mu daal di koy bàyyi mu jàll ubbil ko yoon bi ne ko yow moom Amr ibn Sonda al-Quradi yow moom man ngaa jàll man ngaa dem sa yoon mu ne fa xaraja ala wajihi xatta ataa baaba masjidi rasulillah bil madinati tilkal layla nee na mu génn kontine ba dikkal jàkkaay buntu jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam ci guddi googu Medina mu ne summa dahaba falam yudra ayna tawajjaha min al ard ila yawmihi hada mu ne après mu jóge foofu dem kenn xamul ba nii ñu lay nettalee nettali bi kenn xamul fan la jublu ba mu jógee foofu fan ci suuf yi la jaar ana fan la dem mu ne fa dukira li rasulillahi sallallahu alayhi wa sha'na ñu daldi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu daldi koy nettali mbiru ki nga xam ne mooy Amr ibn Su'da mi yonent bi alayhi salaatu ne daaka rajulun najjaahu Allahu bi wafaa'ihi ne zaaka koo kële ngeen ma tuddal di Amr ibn Sonda rajulun góor la koo xam ne najjaahu llaahu buur yàlla da koo sauvé da koo sauvé buur yàlla sauvé na ko bi wafaa i ndax li nga xam ne mooy matal kóllëreem allahu akbar dara rëccalu ko ci mbugal mu tar mi nar a dal waa Banu Qurayza lu dul ne accord yam amoon ak julli ñi da koo respecté waaw ndax gàcce mënula mënula tukkee ci matal kóllëre hein gàcce manula tukkee ci nit koy matal kóllëre man dane yaa ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud suñu boroom ne yéen ñi yàlla dee leen matal li nga xamante ne nii mooy seen kóllëre yi yaa ayyuhal ladina amanu ah lima taquluuna ma la tafaaluun kabura maqtan inda allahi an taqulu la taalamuun rëy fa buur yàlla ngeen di wax ci bàkkaar ngeen di wax loo xamante ne nii du ngeen ko def moo tax humanité ci boppam moo nanguwul trahir trahison ci boppam muñ jëloon religion yi ni ak nité yi naan humanité ak nité ci boppam moo d'accordul trahison on ne casse du de ton bienfaiteur nit du la defal lu baax yow nga daal di koy faye damm loxoom ba nga xiifee loxo bi la leel di la jox nga lekk nga xëy damm ko loolu bu dul ak wor lan moo la am lan mooy ak wor waaye bi gën garaaw nga jël ay accords yu leer ay accords yu leer ak nit mu xaar la nga trahir ko moo tax naafiq yu mag yi lool mooy seen di bokk na ci seen jikko yu gën a mon yi gën bon ida ahada ghadar fu mu joxante kóllëre kenn pacte kenn dina ko trahir dina ko war jamais mu respecter parole am allahul musta'an ndax kóllëre mottali kóllëre bu dee ne ñi gëmul yàlla lay sauver ci àddina bii yu bari yu metti yu leen nara dal surtout bu dee ne kóllëre la bu ñu fasanteeg nitu yàlla boroom xam-xam jaamukatu yàlla ñu respecté ko bu dee ne kooku noonu te gëmul yàlla la loolu ndax loolu tax buur yàlla di ko teggil ay coono yu mag ay natt yu mag yu ko mën a dal ci àddina bi mu musal ko ci ndax lool waa lan ngay xalaat min eh, ci koo xam ne amana bi sayyidi rijal sallallahu alayhi wa sallam wa wa lam yuxlif wa'dahu wa ahdahu lan ngay xalaat ci koo xam ne dafa gëm yonent bi alayhi salaatu wa salaam di respecter parole kooku kenn attama ko moo tax nañuy commencer nañuy fexe di def ndànk ndax inna rajula la yusaddiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa bu ñu ko manul nañuy jéem di def dara doo toog rek eh, man nag saay gis nga ñun sénégalais lañ feebar bi moom daa mel ni ci suñu veine yi la nekk wor woraate moom ñoo ko fi dàq rendez-vous duñu ko respecté waroo toog rek naan lool la moo fatalisme googu déedéet da ngeen di fexe di def dara nga ne man dinaa fexe léegi ku ma joxanteel rendez-vous wala ku ma waxante dara ne naa ko def rendez-vous onze cinquante man naa fexe bu dee sama kër foofu trente minutes la man naa ne onze heures naa fa génn ak lu man di dem lu ma man di def naa ko ba mais toog ndax garaawul moom noonu lañ mel de toute façon déedéet rajo la nit ki dina commencer di dëggu dëggulu di dëggu di dëggu bokk wayataxarra sidqa muy faire nag ay effort di def tous les efforts lu muy wax muy xool est-ce que lii may wax dëgg la am du dëgg di di di di xool mooy muy utiliser ak li muy wax est-ce que loolu dëppoon ak réalité bi wala ak lu mu mën a def la ak yooyu di ci suuraale yooyu yépp bu buur yàlla bind ko ca moom ne kii min àgg na darajatu siddiqiya ñi nga xam ne ñoo topp ci yonent yi aleyhim salaatu wassalaam kon nag nañu jéem Amru ibn Sonda bi yonent mi aleyhi salaatu nee na zaaka rajulun najjaahu llahu bi wafaa'i kooku de góor la goo xam ne buur yàlla da koo musal da koo muccal ndax li nga xamante ne mooy kóllëre gi mu fasante woon ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam respecté ko looloo tax mbugal mi nar dal mbokkam yi di Banu Qurayza daal di koy dal kon xam naa tey insha allah dañuy yem fii ci jataay bii di ñëw nag ñu daal di àggale xool ana lan moo tegu ci ginnaaw lii lan moo tegu ci waa kaw Banu Qurayza ak lan la